az-zaatul muqaddasa wa martabatul uluhiyya wa martabatul asmaa wa sifaat ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañu li nga xam ne moom moo aju woon ci junju bu xamante ne junju na ko ci gàttal ci tënk ci xeeti ñetti martaba yooyu nga xamante ne incha allahu taala moom la ñuy tàmbalee ci suñu jotaay bi li nga xamante ne moom la misaalale ne mbindee fi dëgg-dëgg dañoo nekkoon ci li ñu tuddee adamul adam maanaam ñàkkuk ñàkk euh, ci la ñu nekkoon mooy le néant absolu le plus absolu donc mooy le néant du néant donc le néant le plus absolu euh, foofu ci loola lañ nekkoon mu joxe misaal ne comme waajoo xamante ne dafa am ay euh, marchandises ay bagages yoo xamante ne daf koy dugal ci magasin wa Euh, waaye mu daal di atte ne day buntu bi buntu magasin bi magasin yooyu kon bagage yooyu am nañu ci biir magasin bi waaye nag ci existe nañ am nañu waaye ci biir magasin bi lañ ne euh, loolu mu muy nuroog martaba adamul adam maanaam ci biti nii ku nekkul ci magasin bi wala ku mësta gis euh, mag bagage yooyu day jàpp ne amuñu du xam ne amuñu parce que du sax supposé ni war naa mën wala am na euh, loolu mooy adamul adam foo nga xamante ne nekk nekk buur yàlla subhaanahu rek am amul leneen euh, topp nag waajooju bi mu xoolee ba gis ne maanaam ci namm namme boppam mu daal di buntu bi euh, mu ubbi buntu magasin bi loolu day nuroog martabatul adam maanaam Euh, mooy dimension du néant rek bokkut ak ba tey le néant le plus absolu wala le néant du néant maanaam martabatu adam rek la te loolu mooy ñaareelu martaba bi nga xam ne buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ci la xoolee mbir yi xoolu jàppandal te loolu mooy martabatul uluhiyya muy borom bi subhaanahu nekk gi mu nekk buur bu yelloo ñu jaamu ko ci martaba boobu la ko feeñale ci la ko feeñale pas ci la ko nekkee ci la ko feeñale ndax uluhiyya maanaam nekk ilaah nekk ki nga xam ne mooy buur bi yelloo ñu ko du loo xamante ne dan koy def wala boog danga koy def sa bopp wala boog dañ la koy tànnal déedéet loolu moom moo tax euh, moo tax li borom subhanahu wa ta'ala di ngañ daa iman ci yéefiri bokk na ci mu naan walladina taxasu min dunihi aliha voilà maanaam di jël keneen ku dul yàlla di ko def di ko def ne dañ ko war a dañ koy jaamu te moom kenn yelloowul ñu jaamu ko ku dul buur yàlla boobu subhaanahu wa ta'ala te kenn kese la di càppaacul maanaam kon loolu moom mooy li nga xam ne mooy liñ koy euh, euh, fi loolu mooy li nga xam ne moom lañ koy reprocher moom la leen di reprocher euh, kon buur yàlla subhaanahu wa ta'ala dafa dafa nekk koo xamante ne kon moom dañ ko war a jaamu moom moom kese te loolu martaba la boo xamante ne maanaam du lu moom rek ko yelloo maanaam mooy ki nga xamante ne moom moo yelloo martaba boobu euh, kon du loo xamante ne dañ koy tànn euh, martaba boobu nag nga xam ne boroom subhaanahu wa ta'aala ci la xoolee mbindi fi maanaam nekk-nekk yi euh, loolu mooy ci tamit ci la ko feeñale parce que tam buñ nangam lu tax mu am tey par exemple loolu mbir mu am solo la ci kalam maanaam ci mi euh, nga xam ne noonu la ñuy xoolee mbir yi maanaam bu ñu nee li tax mu am bokk na ci voilà kon euh, martaba boobu nga xamante ne mooy euh, martaba al adam mi nga xam ne mooy martabatul uluhiyya Euh, martaba la boo xamante ne kon euh, borom subhaanahu wa ta'aala ci la xoolee mu am benn mbir boo xam ne bu ko bàyyi xel la te loolu nañ ko bàyyi xel daa iman mooy tey su fekkente ne man dama am benn bëgg-bëgg ne nangam lu tax mu am maanaam lu tax nangam am man ma ni lii dama ko bëg moo tax ma def ko maanaam lu tax nga nangam man bu xësir ni damaa bëgg nangam maanaam sama bëgg-bëgg moo aju ci biir mi moo tax ma def ko loolu day daal di doy sëkk comme lay maanaam dootul ñu mën a wax ne lu tax maanaam euh, non euh, bëgg bëgg bi rek doyul lu tax nga war koo def c'est que cause bi maanaam principe de causalité day daw ci lool voilà tey bu ma demee ci boutique bi par exemple bi jënd benn mbir xool ci biir marchandise yi ma ne man marchandise bii moo ma gënal moom laay jël génne daal di yóbbu sama kër loolu argument la bu doy sëkk pour que marchandise bu ñu war ko mën a jënd maanaam bu boobaa nekk fi di maanaam di wax ne way cause boobu lu lu ko waral lu waral te loola loola la ko war et cetera maanaam loolu yëpp day daal di nekk loo xam ne day sànku euh, et que bëgg-bëgg yi rek doy na loolu moom moo tax le fait que mbindeef ci ñàkk am ñëw ci am xeetu mbindeef yi borom subhaanahu wa ta'aala nam ne dana jóge ci ñàkk am ñëw ci am maanaam bëgg-bëggam ci la aju moom moo xool mbindeef yooyu xoolinu inaaya maanaam ak jàppandal muy assistance loolu moom moo tax mbir mi demee noonu su fekkonte ne borom subhaanahu neneen la ko bëggee maanaam neneen lay demee et que bëgg-bëggam dong dong dong dong doy na sëkk pour mbir mi mën a am et que à partir du moment où maanaam loolu moom moo tax euh, lay bi ñuy layee kon mbindeef yi lu tax ñu mel nii lu tax ñu amee nii lu tax ñu kii bu ñu xësee ba ne yàlla nii la ko bëggee woon maanaam moom mi ko amal euh, te kattanam ak sañ-sañam man-manam daal di aju ci mbir yi ba tax mu amale ko noonu loolu doy na sëkk comme argument maanaam ci dalil buy wane ne lii moom moo tax kon mbir mi am mbir mi demee nii te war mbir mi mënta demee neneen lu bokkut ak nii nga xamante ne moom borom subhaanahu wa ta'aala nii la ko amale maanaam kon loolu dañuy dàpp ne argument la boo xam ne dafa doy sëkk euh, topp euh, ginnaaw ga borom subhaanahu wa ta'aala maanaam kon martaba boobu mooy ba bi nga xamante ne. ci la nekk borom subhaanahu wa ta'aala ci la njëkk a feeñe euh, te mooy martabak nekk maanaam euh, xoolu nekk-nekk gi muy azatul aliya ci mbir yi ak waajal duñ ko waajal ngir génn nekk ci mbindeef yi loolu nag martaba la boo xamante ne dañ koy xam waaye du loo xamante ne dañ koy dañuy jàkkaarloog moom maanaam parce que lu may xam ak loo xam ne dama koy jàkkaarloog moom di ko témoigner du benn loolu moom moo tax comme niñ ko gise woon ci bi ñuy wax ci euh, al jawharul fard Eh, muy eh, ba pare ñu yóbbu eh, yëpp jawaahir yëpp yi nga xamante ne dañoo amee caractéristique boobu nga xam ne benn bu ci nekk jawharu fard la et que buñ leen dajalee maanaam fay cee seen cosaan mu tudd al kamal maanaam buñ ko xoolee comme ni nga xam ne noonu lañ ko leerale woon dañuy gis ne loolu biñ ciy wax gisoon nañ borom subhaanahu wa ta'aala fi mu naan ci suuratul kahfi ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim maa ashhadtuhum xalqa as-samaawaati wal ardi wala xalqa anfusihim wa maa kuntu muttaxidal mudillina aduda maanaam que ni seede lawuñu leen ma ashhadtu xalqa samawati bin bin nekk euh, mindu asamaani wal ard ak suuf si wala xalqa anfusihim te seede lawuñu leen seen bindu bopp maanaam kon loolu martaba la loolu ci martaba bii lay demee mooy ne mbir la moo xamante ne duñu ko duñ ko gis kenn mënul ne lii fekkee naa ko bi borom subhaanahu wa ta'aala di nam di jénnee mbindee fi ci ñàkk am indi leen ci am borom subhaanahu wa ta'aala dafa def ne loolu maanaam dëgg la ci xaqatul muhammadiya moom la feeñalee loola mooy tomb boobu ci suufu baawu basmala bi waaye nekkul loo xamante ne lu mu seedeloo nit ñi la seedeloowu ko kenn naka noonu moo tax ñun seedewuñu fekkewu gisuñu bi nga xamante ne moom la asamaanee suuf si naka la borom subhaanahu wa ta'aala binde waaye xataa ñun bind gi ñu borom subhaanahu wa bind amal gi ñu amal sax ñun ko maanaam fekkewuñ ko amal gi waaye xam nañu ko. gis nga waaye xam nañu ko loolu moom moo martaba la boo xam ne dañ koy gis dañ dañ koy xam mais kenn du ko gis kenn du jàkkaarloo moom kenn du ne man fekkee naa ko voilà wa ismu hadhihi al martabat allah turu martaba bi comme niñ ko gis woon mooy allah léegi nag ñu gisoon ne euh, kon maanaam moy moo tax ismullahi al azam allah mooy allah voilà et que euh, tur bi nekk ci allah bu laqatu bi baatin bi moom mooy lan moom mooy turu zat ismu zat wa aynu wa xaaf biha mooy turu zat bi topp nag ne boroom maanaam tey bu ñu xoolee boroom euh, magasin boobu su génnee maanaam bagaasam yi ci lëndëmu maanaam euh, magasin bi indi leen nag ci leeruk am mam ci biti maanaam ñu mën a am nag léegi ci biti bu boobaa lool moom moo tax yooyu daal di génn ñëw ci am <coughs> euh, waaye ci lu askanoon teg na mu nekke bu ko defee euh, mu génn lenn lu ci nekk mu caractériser ko mu teg ko wutal ko ay maanaam euh, maanaam gànjar gi ni muy doon mooy jawhar gi wutal ko ah kii léegi lépp loo xam te ne arbre la ci moom mooy gaar-gaar yi maanaam kañ lay tàmbali tamit mu indi ko kañ lay jeex fan lay ame ban jamono lay doon maanaam bu ñu doon place bu ñu ko doon placer ci histoire fan lay kañ lay génn kañ lay feeñ kañ lay jeex ah euh, lan mooy wërsëg yi ci aju nan lay toll ak nan lay procéder et cetera maanaam yooyu borom subhaanahu wa taala noonu la ko amalee ci maanaam jëlee kon ci lëndëm indi ko ci leer loolu euh, moom mooy génnee mbir ci lëndëm indi ko ci leer mooy allah nuuru samaawaati wal ardi buur yàlla subhaanahu wa taala moom mooy leere asamaan ak suuf si amal asamaan ak maanaam mooy ne asamaan yi ak suuf si ay jawahir lañ maanaam ak ay arab maanaam ay euh, substance lañ jawhar mooy ganjar ay substance lañ yaa ngi dégg ak ay euh, gaar-gaar maanaam ganjar gi bu dul woon gaar-gaar gi ganjar gi duñ ko mën a xam du feeñ tey par exemple yaramu nit ki su dul woon couleur bi ci ne wala book euh, njoolaay bi ak gàttaay gi ak wala wala Euh, sewaay gi ak am yaram gi ak xeet yu mel noonu yooyu yëpp ci boole kon yaram bi du mën a feeñ maanaam yaram bi li tax mu feeñ mooy gaar-gaar yi fi ne moo tax mu feeñ et que gaar-gaar yi ñoom ñooy ñoom it mënuñoo taxaw ñoom kese sans gàncax gi ci biir am yaa ngi dégg loolu moom moo tax dafa subtil dafa dafa dafa sew euh, te mbir yëpp noonu lañ demee mbir yëpp noonu lañ demee euh, kon noonu la borom subhaanahu wa taala kon amalee lépp bu ko defee wurus nekk wurus xaalis nekk xaalis yeneen ak yeneen lu mën a doon nekk ko nit nek nit golo nekk golo xar nekk xar mbaam nekk mbaam bëy nekk bëy xar nekk xar euh, garab nekk garab euh, bant nekk bant euh, dénk nekk dénk nu mu tuddati plastique yooyu yëpp benn bu ci nekk weñ nekk weñ et cetera lu ne lan la nga doon lu ne lekk doon waaye secret leer ga nga xam ne ci la lépp ballee et que moom maanaam yooyu yëpp mooy définir jawhar bi ci boppam mooy al jawharatul kamal maanaam moom mooy définir lépp ci cosaan loolu daañu ci ñëwaat insha allahu taala te daañ ci profité euh, wax lu tax ñu wax loola ki bu ñuy leeral maanaam baat bi ci boppam jawharatul kamal ak euh, maanaam euh, jawharatul kamal ci boppam maanaam incha allah donte dañ koy firi firi mu gàtt te gaaw waaye bu ko defee ñu daal di ci gisee lu tax ñu wax loola maanaam et que loolu réalité bi nga xamante ne moom la constitué ci mbir moom yëpp euh, incha allahu taala kon euh, léegi euh, foofu nag mooy martaba bi nga xamante ne mooy ñetteelu martaba bi foofu nga xamante ne mbir yi dañuy jóge ci ñàkk am ñëw ci am te loolu mooy martaba tour yeeg melo yi loolu moom moo tax lenn lu ci nekk caractérisé wu ni nga mel parce que borom subhaanahu wa ta'aala leer asamaan si suuf si ah maanaam moom ci boppam moo feeñal leer googu muy leer bi nga xam ne mooy leeru yenente bi sallallahu alayhi ah, moom nga xamante ne daa iman ci la lépp di amee maanaam moom la amal et que euh, lépp ci la ko programme moom mooy feeñ maam comme benn logiciel la nga xam ne lépp ci la nekk lépp ci lay feeñee mais logiciel bi day nekk benn même même bi rek et à chaque fois euh, selon li nga xamante ne moom mooy côté bi nit ki euh, di xool maanaam logiciel bi selon ni mu exécuté woo Euh, ci dans le temps dans l'espace et cetera ci lay ñuy gisee maanaam lii di feeñ lii feeñ fii et cetera bu heure liy jeex jotee mu jeex et cetera tout ça mais lépp même bi la comme benn euh, film boo xamante ne wala benn fichier nga xam ne fichier bi benn la xam nga fichier boo jëlee tey benn film mu nekk benn fichier ci sa ordinateur wala ci sa téléphone sa smartphone da ngay gis ne boobu benn rek la lépp ci la ne déroulement wu bi ni muy maanaam euh, koy lire. ci la lépp di génnee mais fichier bi moom benn la loolu mooy comme ni ñu mooy mooy leer yenent bi sallallahu alayhi mais mooy jëm yenent bi sallallahu alayhi wasallam xaqaam roo xam ak nit ci lépp nekkee ci biir film bi yëpp ci univers existence bi dàmbali gi ba ca jeexital ba <laughs> lépp nekkee ci biir te loolu yëpp nekk lenn kese ci leeram yëpp maanaam lenn kese la ci lenn kese la Euh, mais borom subhaanahu wa ta'aala moom mooy nam lan moo ci feeñ lu ci feeñ et cetera voilà mais que en réalité lépp ci même déroulement bi lépp ci même bi la euh, maintenant euh, ni muy feeñee selon ban séquence lañ ne ci fichier bi et cetera loolu rek kay wuute walilahi matal ala noonu la adduna bi demee ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax lépp moom mooy miraatul kawni mooy seetu seetu univers bi existence bi maanaam li ngay univers bi yëpp en réalité lépp yéen jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam leeram moom moo nekk di feeñ euh, façon bi muy feeñee moo rek et que borom subhanahu wa ta'ala noonu la ko amale et décidé noonu moo tax jëmm jooju rek sallallahu alayhi wasallam mooy soppeem bu mag bi Habibullahi moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ki mu mm, ki mu ki mu téyel boppam sallallahu rabbi wa salaamu alayhi voilà euh, kon moo tax borom subhaanahu wa ta'ala décidé ni maanaam décidé daa iman di julli ci moom maanaam di julli ci moom daa iman te amul fu mu tàmbalee te du fu yam euh, kon décision boobu borom subhaanahu wa di def ci moom maanaam di julli ci moom jëmmi julli googu moom mooy jëmmi xéewalu mboole mbindee fi mooy seen jëmmi mucc sallallahu alayhi kon euh, muy wax ne kon fal maratibu salaata martaba yi ñett la bu njëkk bi mooy az-zaatu mooy nekk-nekk nga xamante ne ëppante na euh, di am wàññeeku ëppante na ak di am luñ cay lu cay takk ëppante na ak di am mat goo xamante ne mat googu mbindeef yi rek maanaam ci matu mbindeef yi la ndax lépp loo xamante ne ñun lu ñuy tuddee ak mat la mooy la perfection euh, loolu ñun ñu koy tuddee loolu ak maanaam buñ ko xoolee ci kanam borom subhanahu wa ta'ala kooku ak mi ngi ko day kon loolu. loo lu war a ban a bàyyi xel la euh, nekk-nekk nga xamante ne dafa dafa nekk loo xamante ne mëneefu caa jote kom ni nga xam ne noonu lañ koy leerale te la waxoon nañ ko jotoon nañ ko gis waaye noonu lañ ci diggaate insha allahu taala ñaareelu martaba bi mooy martabatul uluhiyya kon mooy ñaareel bi wa martabatul uluhiyya moom tudd nañ ko léegi ak ñetteel bi mooy martabatul asma wa sifat kon ñetti martaba yi insha allahu taala ci la ñuy wéji di di di ci ñëw euh, léegi euh, fa zaatul muqaddasa euh, nekk nekk nga xamante ne euh, dafa jiggi dayo ci laab ci set ci mucc ci lépp loo xamante ne ak wàññeeku la moom itlaqun ak boyal la wa amaun ak niir maanaam donc absoluité et nébulosité nuée loo xamante ne la dafa voilà gisoon nañ ko maanaam dafa jéggi dayo ci ñàkk am euh, euh, euh, maanaam lu nu lu nu dafa yiiw dafa nekk un mystère absolu total impénétrable de manière absolue laa yadxulu du dugg alayha ci moom shay'un dara dara du dugg ci moom du xel du xalaat du xam-xam du dara du gis-gis du dégg-dégg du yëg du dara wal uluhiyya euh, uluhiyya gi mooy yelloo gi mu yelloo ñu jaamu ko moom borom subhaanahu wa lu mat a bàyyi xel insha allahu taala euh, parce que ci uluhiyya gi mooy mooy mooy martabaw boo xamante ne mooy martaba borom subhaanahu wa bu kawe bi boobu boobu boobu turu martaba <coughs> boo xamante ne. laa yadxulu du dugg alayha ci moom illaa lu dul ismullahi turu allahu taala ik ma ah, kawenam kon turu buur yàlla subhanahu wa allah rek mooy dugg ci moom yeneen tur yëpp ci ronu allah lañ ne loolu moom moo tax bu ñuy wax euh, allah par exemple yeneen tur yëpp dañ naan par exemple arrahman tur la ci allah maanaam ci ismullah arrahman arrahim euh, turu allah la almaliku turu allah la al quddus turu allah la assalaam turu allah la al muhaymin turu allah la al tuur turu allah la al jabbaar turu allah la al mutakabbir turu allah la al xaaliq turu allah la al baari turu allah la al musawwir turu allah la nga topp ko noonu ba ci sabuuru turu allah la tur yooyu yëpp ay turu allah la ndax mooy tur bi nga xamante ne moom moo coiffé yeneen tur mooy tur bi gën a màgg mboolem tur ci le nom ineffable absolu suprême voilà kon tur boobu mooy mooy Allah euh, ci martaba boobu xam nga lu tax mu mata bàyyi xel mooy <coughs> Allah non seulement dafa nekk kon turu martaba yaa ngi dégg muy martabatul uluhiyya mais dafa nekk turu zaat turu nekk-nekk gi parce que moom moo fi taxawal azzat ñun moom lañ mën a xam sinon azzat la ñuy am accès c'est comme azzat duñ ci am accès allah moo fi ne ñetteel bi ci des moom mooy allah dafa coiffé yeneen tur yëpp daf leen a remplacer mais que martaba bi nga xam ne moom la ñuy wax ci moo tax boo ñaane allah ñaan nga mboolem yeneen tur yi tey bu ma bëggoon a ñaan par exemple njigdalu yàlla ma ne yaa Ghaffar wala yaa Ghafur ghfir li yow jéggal la sa koon bi jéggal ma ak mu waxoon yaa razzaq urzuqni yow miy wërsëgalaate wërsëg ma wërsëgal ma su ma yaa allah doy na yow allah matal na lépp looloo tax amul zikkar bu gën a kawe baatu allah moo tax boroom subhaanahu ta'ala lu ci bari ci alquran day wax uzkurullah wazkurullah wala zikrullah yooyu lay tudd zikr allah tudd allah fàttalikul allah ragalal allah ittaqullah aminu billah gëm leen allah maanaam allah lay wax dafa coiffé lépp dafa ëmb lépp dafa dajale lépp et allah mooy baat bi gën a tedd ci alquran baat bi gën a tedd ci alquran xaqiqatan laa ilaha illa allah la et que baatu laa ilaha allah bi euh, te allah tur la boo xamante ne euh, comme moom maanaam turu ak turu yàlla la ci boppam maanaam turu yàlla la maanaam du euh, maanaam arab yi dañ koy woowee buur yàlla subhaanahu wa mais baat bi ci jëmmi boppam xaqiqatan maanaam tawqifiyya la boroom subhaanahu wa ta'ala moo ko tegee noonu mu tudd moom Allah muy turam moom c'est son nom propre xam nañ naan nom propre moom nom propre la du nom commun du tur bu aju ci ak melo ak voilà du bu aju ci melo déedéet ne day feeñee ci feeñe waayu martabatul uluhiyya dégg nga wax dana feeñee ci feeñu waayu martabatul uluhiyya waaye comme niñ ko waxee léegi tur bi ci jëmmi boppam turu ismu zaati la turu nekk nekk borom bi la subhaanahu man Muhammadu Mustafa laa tudd maanaam Euh, loolu tur la alam la ci man euh, léegi man ndax yor naa jikko yi nekk ci tur bi waaw wala déet yor naa yi nekk ci tur bi waaw wala déet loolu léegi beneen affaire la obligé wul mais que tey man ku ma bëgg a identifier noonu nga may identifier parce que noonu mooy sama tur bu dëgg loolu exactement moom moo nekk ci euh, maanaam walilahi masal àllah loolu mooy Allah c'est-à-dire que tur la boo xamante ne moom boo bëggee identifier Allah yàlla buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ki nga xam ne mooy boroom asamaan seeg suuf ki nga xamante ne moo bind mbindeef yépp te moom leen maanaam Allah la moom mooy turam noonu la tudd <coughs> sauf que tur boobu li muy nekk nekk tur buy dellu ci nekk nekk boroom subhaanahu wa ta'ala turu martaba tamit maanaam mooy martabatul uluhiyya moo tax mu am ñu jàpp ne ci boroom koo xam Allah ci al ilahu la jóge yaa ngi dégg wax bi mais ci ni mu feeñee ci martaba boobu noonu la feeñee ci sab'ul masaani mooy juróom yi ñu baamu yi mooy tur yi nga xam ne ñooy turu yàlla yi ak melo yi juróom-ñaari yi nga xamante ne ñoom ah, ñooy al a'immatu sab'a mooy juróom-ñaari imaam yi ci tu mbooleem melo yi borom subhaanahu wa ta'aala mbooleem tur yi loolu moom moo tax nga gis di juróom-ñaari yooyu mooy yi nga xamante ne ash'ari yi mooy ahlu sunna wal jamaa ñoom la ñu jàpp ne ñooy ñoom ñooy melo yi maanaam bu ñu wax ne yii ñooy melo yi du ne yooyu rek lañ gëm de déedéet c'est melo yëpp yooyu ñooy cosaan yi comme ni nga xam ne yi di waxee ne asha'ira yi euh, ak maaturidi yi ñoom gëmuñu lu dul parce que maaturidi yi ñoom juróom-ñett lañ jàpp xaqiqatan ñu bari ci imaamu maaturidi yi euh, euh, comme Ibnul Hammam ak ñeneen ñu dul ñoom ci xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp wax jooju defe naa dëgër xattaa li gën a dëgër moom mooy juróom ñaar melo lañ maanaam te effectivement loolu mooy li wér incha allah mooy saba sabal masaan yi juróom ñaar lañ ñooy melo yi nga xamante ne ñoom la ñoo nekk ci ñoom la yeneen melo yëpp nekk ci seen ron mais que yëpp dañoo dajaloo ci benn allah ci allah lañ daje moo leen meññ ñoom ñëpp ñoom ñëpp ci moom lañu ñu dellu allah subhaanahu wa ta'ala Euh, mooy boroom mbindeef yi moo kon mooy borom asamaan ak moom mooy ki amal lépp ci cosaan te moom la ak nekkam war ñàkk nekkam jomb ak nekkam amul fu mu tàmbalee te amul fu mu te nekk-nekk yépp ci nekk-nekkam lañu lañu ballee borom boobu subhaanahu wa ta'ala euh, moom moo Euh, turu martaba bi fii nii wala ulu uluhiyya bi ñuy wax mooy mooy kon mooy mooy mooy yaa ngi dégg xam nga dafa am loo xam ne il faut ñu bàyyi ko xel mooy yàlla ñun bi ñuy jaamu te moom rek mu yelloo ñu jaamu li mu soxla ci ñun ñu nangul ko ko li ci gën a kawe te mooy martaba bi gën a kawe moo tax ñuy wax martaba bi mooy al uluhiyya mu yelloo gi mu yelloo ñu jaamu ko moom dong te bañ ko bokkaale ak dara voilà te ñu bañ ko bokkaale ak dara loolu moom moo tax mboolem dialogue gi daa war a wurgurloo ci baat boobu mboolem dialogue yi mboolem diggu yi maanaam nañ euh, nañu conformé wu ñu d'accord ci nangam daa war wër wërloo ci loola te tant que d'accorduñ ci loolu nañ xam ne accord bi ñu am baaxawul comme li Alxuraan wax qul yaa ahlal kitaab ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum allaa na'buda illa allaha dégg nga wa laa nushrika bihi shay'an wa laa yattakhidha ba'dunaa ba'dan arbaaban min duunillah waxal yéen yéen yaa ahlul kitaab ahlal kitaab yéen ñi nga xam ne yéenay borom téere yi muy yahuudi ak nasaraan yi ci mais ahlul kitab mooy boroom téere yi maanaam euh, mooy ñi nga xamante ne dañoo yori téere voilà comme nañ naan waaw waaw euh, kër gi fi la téere yi ne fi la nangam mooy kër kër sëriñ si masalan parce que lu tax ñoom parce que dafa am solo boo ñu seetloo alquran lépp lu muy wax di di ci wax ahlul kitab boo ko transféré ci këru sëriñ si mu dox yi muy wax yaa banu israila bëri na loo xam ne boo ko transféré ci këru sëriñ si day dox te c'est que alquran loolu parenthèse la suy wax banu israil yahudi ñaare du leen woowee yéen yahudi yéen banu israil la leen di woowee yéen doomi israil xam nga kat mooy israil yent yàlla yaquba alayhi salaam xam nga dañoo ko israil moom dafa tukki dem ci yàlla isra mooy tukki ci guddi maanaam kon moom mooy digganteem ak borom subhaanahu wa de manière euh, maanaam ci ci ci ci guddi maanaam buy représenter déggoo gi soppe yi di déggoo maanaam kon moom ak <coughs> borom subhaanahu wa ta'ala wéet gi ñu mu tukki jëm ci il il mooy Allah ci abraniya kon mu tukki dem ci yàlla yaa ngi dégg euh, moom mooy Israël yent yàlla Yaqub alayhi salaam banu Israël mooy doom yi ki nga xam ne moom daa demoon tukki dem ci yàlla maanaam mooy doom yi ñi nga xamante ne ay nitu yàlla la te moo tax borom dafa yéeme te alquran dafa nekk loo xamante ne c'est intemporel dafa yéeme mbooleem lu mu wax banu Israël askan na leen ko wax leen ko soo ko xoolee kër sëriñ si exactement nga gis exactement doo gis contraire bi abadan xanaa nga bañ a xool. mais doo gis contraire bi moom ngay gis euh, ahlul kitaab nag mooy ñi nga xam ne ñoom dañuy ne waaw fii xam nga kër gi fi la téere yi ne fi la daara yi ne nangam nangam nangam ñooñu borom bi ne ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum dikk leen ci benn kàddu boo xam ne ñoo ci yem suñu diggante ñun ak yéen ñun ci loolu lañ leen di invité allah na'buda illa allah ne bu ñu jaamu kudul allah loolu mooy première chose il faut que wax ji leer maanaam ne jaamu moom kenn rek ko ko yelloo mooy Allah moo tax mooy martaba a kawe ci martaba yi jaamu kenn kese kese kese mooy Allah loolu bi gën a kawe boroom subhaanahu wa ta'aala soxla wul ci ñun ñu boroom xéewal boroom nangam la wii nangam bañ naan euh, comme ñu naan woy euh, philosophe sangam nee woon na xaw ma euh, horloge bu ne am na horloger parce que falaasifa yi ñoom ñëpp ci cosaan ñu njëkk parce que xam nga euh, euh, yaakaar naa ci jotaay yi weesu leeraloon nañ wax nañ ci lu wàllu googu mais <coughs> ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, wax ci wàllu athéisme mooy ilhaadiya yi mooy ilhaadiya yi xëy na amoon na avant mais amul woon doole bi mu am ci à partir du euh, dix-neuvième siècle ci saay-saay yu bon yi ñëw ñoom Charles Darwin euh, euh, Nietzsche tubaab bi Jean-Paul Sartre ak ñeneen ak ñu mel ni ñoom Karl ak ñeneen ñooñu ci lañu théoriser mboolem théorie bi tax athéisme taxaw maanaam bi tax athéisme nit ñi jàpp ne am na lu ci xaw a voilà euh, ak ay ay euh, bu ñoom Jean-Paul Sartre et cetera maanaam yooyu noonu yëpp nga xamante ne moom lañ teg euh, loolu moom maanaam ne ne amul yàlla bu ñu war a jaamoo amul yàlla yàlla ci jëmmi boppam existé wul maanaam ak ku ku fi defar asamaan si suuf si existé wul mooy la teew teew mooy matérialisme bi et cetera ma di yegg ak yooyu yëpp ci moment boobu la xew. sinon philosophe yeneen yi jiitu yëpp ñoom Descartes ñoom ki et cetera ñoom avant ñoom ñoom euh, Platon euh, Platon dégg nga ñoom Socrate ñoom et cetera ñoom ñëpp dañoo mës yàlla am na ñoom Newton ñun ñëpp dañoo mës a nangu ne am na koo xam ne moom moo bind asamaan si suuf sauf que yàlla boobu considération yi ñu ci am ak ni ñuy comprendre yi yàlla boobu mooy kan dëgg-dëgg loolu moom mooy wuti léegi nag ñenn ñi gis-gis ba ci ñoom ay Einstein euh, gis-gis giñ am ci yàlla mooy euh, par exemple ñoom dañoo jàpp ne yàlla bi am mooy yàlla bi nga xamante ne mooy nature bi ci boppam maanaam nature bi ci boppam mooy yàlla voilà et que moom mooy defar affaire yi di créer mu ñëwaan la nature fait bien les choses et parce que moom ci boppam moom muy décider nan la mbir yi demee ak yooyu alors que ñun dañoo gëm ne yàlla ci boppam moom dafa génn nature bi ñoom gëmuñu Euh, par exemple euh, lu ñu tuddee ilahun xaariji mooy yàlla boo xam ne dafa génn maanaam dafa extérieur à la nature déedéet ñun gëmuñu loolu mais que ñun nag dañ koo gëm que ni yàlla boobu ba pare yàlla boobu ñun dañoo gëm ne kenn la ñaar duñu ñu parce que mbir mi mënta nekk neneen mënta nekk ne ñaar lañ wala ñett lañ yii yëpp euh, yaatal nañ ko leeral nañ ko ci sharh bi ñu def ci al aqida tahawiyya Euh, euh, ak ay argument yoo xamante ne yu la yoo xam ne am xel day day mooy jàpp ne leneen mënta nekk lu dul lii euh, léegi moo il faut ñu ñu ñu ñu ñu ñuy leeral point yooyu parce que point la yoo xamante ne su leerul rek ay lëndëm lëndëm lay am te waruñoo daw débat a abadan ñun danoo war a mel noo xamante ne at yi duñ ñu ñemee mukk ci débat abadan te loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li kii gëm. <coughs> waa ahlu sunna gëm waa jamaa ñun loolu la gëm yaa ngi euh, léegi tey bu xoolee yàlla boobu nga xamante ne mooy buur bi nga xam ne subhaanahu euh, ñun moom lañuy jàpp jàpp martaba bii nga xamante ne mooy martabatul uluhiyya mooy martaba bi nga xam ne ñun moom lañu gën a jàpp ñun ñun moom lañ considéré te loolu mooy li war c'est-à-dire que tey bu ñu jëlee euh, yenn kii yu njëkk yi philosophe yu njëkk wala ñu ñu tuddee les penseurs léeg-léeg ñu gëm yàlla mais nañ koy gëmee du baax par exemple chrétiens yi niñ gëmee yàlla baaxul juifs yi yawut yi niñ gëmee yàlla baaxul tey képp ku jàpp ne chrétiens yi ak yi dañoo gëm yàlla ñun duñ gëm c'est parce que xamul lan mooy chrétien ak juif nan lañ gëmee yàlla wala boo xamul lan mooy yàlla ci boppam loolu rek soit dafa xamul chrétien yi juif nan lañ gëmee yàlla lan mooy seen yàlla wala bo xamul lan mooy yàlla ñaar yii la ko xamul dama lay jox exemple euh, yahuud yi dañoo ñoo ne buur yàlla subhaanahu wa ta'aala bi mu bindee asamaan si si bind maanaam ba bind nit doomu aadama da maanaam doomu aadama dafa dafa bett yàlla maanaam mooy doomu aadama yi dañ fee nekk di def lu bon di def lu bon def maanaam ba nga xamante ne Euh, euh, vraiment yàlla bëggiwu ko ni wala ñu jàpp ne itam que ni borom subhaanahu wa ta'aala euh, bi mu loolu mu gis daf koo naqarlu maanaam naqarlu koo naqarlu ba nga xamante ne daf ko mujj feebar ba malaaka yi di ko siyaare loolu ku xam yàlla nga xam ne loolu laa jomb ci yàlla ni nga xamante ne noonu la ceddo yi yàlla loolu da baaxul parce que ceddo yi gëm yàlla te danoo gëm ne buur yàlla subhaanahu wa moom mooy feeñ ci la gis nga ñun yi ñuy wax ni am na ci yu bari yoo boo déggee message yu ceddo yi muy animisme yi animisme maanaam exactement ñoom loolu dañ ko maanaam lu ko nuru dañ koy gëm mais sauf que du nekk exactement la même chose façon bi ñu gëmee yàlla ñoom mooy ne yàlla dafa day dund ci lépp moo tax ñu naan animisme maanaam moo animé lépp waaye ñoom forme bi ñu gëm ne mbir mi foofu la déparé ak noonu la def ba yàlla nekki noonu yàlla loolu moom moo baaxul loolu moo baaxul digg-digg giñ ci am du noonu et cetera euh, yàlla yi ci ñoom danoo bari kon euh, mu am yàlla yi nga xam te mooy yàlla yi euh, justice yàlla yi nangam mu am yàlla bi nga xam ne ci la affaire yi mu am yàlla yi nga xam ne gis nga et cetera kon yooyu ak neneen maanaam ñiy bokkaale yàlla maanaam ñoom gëm nañu yàlla mais yàlla am na waaye danoo jàpp ne dafa am yàlla bu nekk ci asamaan si ah ba pare ak am ay yàlla yoo xamante ne ñoom ñooy représenté ci suuf am ñeneen ñoo xam ne danoo gëm ne yàlla dafa nekk yàlla boo xamante ne maanaam euh, euh, ñoom ñooy par exemple jant bi dafa am yàlla bu koy toppatoo biddiw yi dafa am yàlla bu leen di toppatoo et cetera a cetera ak maanaam lu ci nekk dafa am ay yàllaam ci boppam boo xam ne mooy gérer mbir yi loolu tamit du du noonu loolu baaxul et cetera et maanaam kon dañuy gis ne ni gaa yi di gëmee yàlla du benn bu kenn jàpp ne ñeneen ñi ni ñuy gëmee yàlla ak ñun ni ñuy gëmee yàlla benn la abadan jullit yi yàlla bi ñuy jaamu amul keneen ku koy jaamoo noonu amul kenn ku gëm même yàlla bi amul même yàlla bi ñuy jaamu amul ku gëmee noonu na am looloo tax borom subhaanahu wa ta'aala inna diina inda Allahi al-islaam naka diine ji fa buur yàlla maanaam dundin bu baax wi mooy dundin mooy diine baatu diine loolu lay tekki dundin gis nga bu baax bi fa buur yàlla subhaanahu wa mooy al islam wommatu ci moom buur yàlla kese kese kese kese kese mooy diine yenent yi alayhimu salaatu wassalaam ñi ñëw seen ginnaaw danoo soppi mbir mi moo tax borom subhaanahu wa ta'ala daa iman muy yónni yeneen yenent mbir mi yeesalaat ko leeralaat mbir mi <coughs> voilà waa Makka gëmoon yàlla waaye gëmuñu woon yàlla benn kese kese kese gëmoon nañ ni am na yàlla bu mag moom moo ci asamaan si am mu am ay yàlla yu ndaw yu ko représenté ci xeet yoo yëpp bari na dara baaxu ci sama mbokk wolof yi ak ah, bon boo waxee wolof yi waa waa Sénégal yëpp lay wax bari ci ñoo xam ne gëm nañ ni yàlla am na waaye dañoo gëm ne dafa am ay yàlla yu ndaw yoo xamante ne moo xam tudd nañ seeni tur wala tudd nañ seeni tur da dañ leen a yàlla parce que lépp loo xamante ne yàlla rek ko yelloo nga boole ci keneen mooy ne kooku da nga koo jàppee yàlla comme li borom subhaanahu wa ta'ala wax ittakhadhu dañoo jàppee seen sëriñ si ak seen buxaabakat yi euh, maaman dañ leen a jàppee ay yàlla yu bokkut ak buur yàlla loolu borom santulaan noonu la ko waxee ba Seydina na euh, ibn Xaatim radiyallahu anhu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam man damaa gëmoon lool damaa damaa xam maanaam diine christianisme ci laa ci waaye yow lii nga lii alxuraan wax nii man nag bii musuma leen a xamee ni mu ne leen ndax duñ leen di daganalal loo xam te ne yàlla da ko xaraamal ngeen nangu ko wala ñu xaraamal leen lu leen lu yàlla daganal ngeen nangu ko ñu ne ah kay mu ne kon jàpp ngeen leen yàlla waaw ki jàpp ne tey dañuy del kaapat ne ne non cest affaire yi amul gis nga ku bëgg jaamu yàlla moo tax gis nga aaya bi ñu wax nii yaa ahlal kitaab e yéen borom téere yi waaw foo leen di toog di puukare woone seen kër yi foofu la téere yi nekk seen nangam yi foofu yéen yor nangam yéen yor nangam yéen yor denc nangam yéen kaay leen ñu waxtaan waxtaanu dëgg ta'aalaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum waxtaan boo xam ne day nekk dëgg gu ñu yemoo d'accord ci ñun ñëpp benn ci ñun keneen ku dul yàlla wala nushrika bihi shay'an te duñ ko bokkaale ak dara wala yattakhidha te du jàppee ba'duna lenn ci ci leneen man c'est pas parce ma ak ma mën doon dooma la dooma jàppee ah, ah, yàlla du ma boo maanaam rabb yow ma nit du ma la ko mën a jàppee te loolu warta mën a nekk abadan min dunillah ku bokkut ak yàlla yàlla rek lañ koy jàppee waaw léegi nag fanta wala buñ dummóoyoo ne ah non yow lii moom duñ ko man parce que ñun ñooy ñii ñun ñooy ñoom diw ñun kon nag faqulu shadu bi anna muslimun wax leen ne ñun nag seede leen ne kon yun nag ci yàlla rek lañuy wommatu muslim lañ loolu mooy muslim baatu man je suis musulman loolu lay tekki parce que Allah rek ngay jaamu ak koo mën a doon parce que attention gars yi dañoo foog ne wàllu yi dañ leen a war a euh, jàppee comme à limit limite ay yàlla déedéet ku jàppee keneen ku dul yàlla yàlla bokkaale nga yàlla ku yaakaar ne. benn mbir moo xam ne yàlla rek ko jagoof nga boole ci keneen bokkaale nga yàlla loolu mooy sensu baatu laa ilaha illa allah loolu mooy sens bi loolu mooy maanaaw laa ilaha illa allah amul lenn lenn kenn koo xam ne war dañ koo mën a tuddee ilaah di yelloo ñu jaamu ko ku dul allah martabatul uruhiyya kii mooy martaba bi nga xam ne ñun dañ ko war a reconnaître allah te waruñu ko reconnaître keneen ku Allah loolu lay tekki moo tax martaba bi am solo ñu bàyyi ko xel te buur yàlla subhaanahu wa lii la ñuy laaj nan def ak baatu laa ilaha illa allah li gën a kawe mooy laa ilaha illa allah ma qultu ana wan nabiyuna min qabli laa ilaha illa allah wahda li gën ci li wax man yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak ñi ma jiitu ci yenent yi alayhi wasallam mooy baatu laa ilaha illallah moom kefe kefe kefe martaba bii lay lañ soxla ci ñun ci maanaam il faut pas que ñu jàpp ne ñeneen ñi niñ gëmee yàlla baax na ñun tam niñ gëmee yàlla baax na et que yàlla la ñuy jaamu même yàlla bi la du dëgg ñenn rek ñoo nekk di jaamu yàlla jamono jii ñu ne te ñu koy jaamu ni ko yàlla te tey jaamu jëmm yàlla gi xam ne moom mooy yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ñun jullit ñi jeex na ñeneen ñi ci des kenn ñi jaamu ab yàlla bu la parce que ni ñu jàppee yàlla baaxul considération biñ ci am baaxul ñun rek ñoo topp yàlla maanaam gëmee ko nga xam ne noonu la ko yenent yi salaatu wasalaam indee woon la ko dala ci maam Adama ba ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñan ñun ñan qui sommes-nous attention de il faut que ñu nangu allah bi maanaam ñu nangu que yàlla allah boobu ñuy wax il faut que ñu nangu ko ci terme yi nga xamante ne moom la nekke maanaam ni mu mel dëgg-dëgg bañ cee am dégg-dégg bu baaxul wala moom li mu yelloo ñu jàppe ko parce que saa yoo xamante ne jël nañ benn caractéristique boo xam ne yàlla rek ko yelloo ñu boole ci keneen def nañ kooku Allah def nañ kooku ne yow ak yàlla ay ay arbaab ngeen te loolu lañ war a bañ faaw ñu déggoo ci terme yi yenent bi sallallahu alayhi moo tax bu daan yonne buur yi leetar maanaam da leen daan yónnee waale baat aaya boobu bu ñu jaamu keneen ku dul Allah kenn ci ñun ñaar ñi te te waruñu ko bokkaale kenn waaye ñu ñii tamit kenn warul jàppee moroomam rabb ku dul allah maanaam ku yell maanaam ki nga xam ne moom moo maanaam moom mooy ki yar mindeefi ki am kattan ci mindeefi ki nga xam ne mooy administrer mindeefi ki leen moom sañ am ci ñoom ay sañ-sañ déedéet allah rek la martaba boobu moom lañ soxla ci moom mais gis nga baat bi li muy am am doole yàlla du ko nangu su soo ci tegul muhammadu rasulullah sallallahu alayhi laa ilaha illallah am am doole boo ci tegul muhammadu rasulullah yàlla du ko nangu sallallahu alayhi wa sallam ci martaba boo ko mën a waxee nag martaba boobu muhammadu rasulullah daf fay am daf am doole moo xam ci njaalbeenu mbindeef fi moo xam ci fii ci sharia bi maam ci buntu sharia moo xam li ci diggante bi yépp ci ay maratib daa iman muhammadu rasulullah day ñëw ci ginnaaw yàlla moo dul nangu baatu laa ilaha illallah bu àndul ak muhammadu rasulullah yàllaa ko nangu subhaanahu wa moo tax nañ bàyyi xel euh, ñun na ah, maanaam nit ki bu ne gëm na yenent bi wala bëgg na ko da ngay gis ñu bëree bëri waaw ndeysaan Alphonse de Lamartine wax na li yenente bi ah, waa ji Victor Hugo ah, wax na li yenente bi sallallahu alayhi loolu mooy li nga xamante ne amul benn sens amul doole amul kàttan dëgg la ni Victor Hugo bëggul woon a maanaam ngaañ yenente bi sallallahu mais sauf que la mu wax ci moom baaxul parce que nee euh, déjà daf ne à l'an neuf de l'hégire te alors que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy làkku c'est l'an du l'an neuf déjà mais surtout li ci garaaw ci biir wax ji dani yenent bi sallallahu dafa yoroon maanaam dafa dafa yor maanaam livre bi nga xam ne maanaam muy alquran moom moo ko bind ak loxoom loolu du dëgg amul alquran révélation borom bi la subhaanahu wa ta'ala kaddu borom bi la subhaanahu wa ta'ala yenent bi sallallahu alayhi wasallam inventé wu ko ci loxoom et cetera maanaam kon da ngay gis moom mi ngi bëgg a tagg yenent bi sallallahu façon bi mu koy defee baaxul te sax du lañ soxla ci moom yàlla du ko ci fay dara xam nga lu tax parce que yàlla soxlawul yeneen bi saasam nga considérer ko ak héros yàlla soxlawul lool ci yow de yàlla laaju la maanaam loolu après mën naa ñëw après mais yàlla laajul kenn ne na bëgg yeneen bi sallallahu alayhi wasallam parce que nit ku nit ku rafet la waxul ne na bëgg yeneen bi sallallahu alayhi wasallam parce que jikkoom dafa sell waxul nañ bëgg yeneen bi sallallahu alayhi parce que héros la maanaam voilà dafa def créer ay dafa conquête ay conquête conquête yu mag la def c'est un grand homme voilà politique am dafa rafetoon euh, ni mu économie bi nangam nangam yàlla waxul loolu xam nga la wax nañ gëm ne yeneen taam la moom et que lépp lu jàngale dañ ko war a topp te amuñu baat buñ ciy teg loolu la yàlla laaj ci ñun mooy Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu fekkente ne loolu ñun toppiwuñ ko yeneen bi sallallahu yàlla soxlawul suñu bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam ko dara nanguwu ko soxlawu ko bëgg yàlla li mu soxla ci ñun ñu bëgg yenente bi sallallahu alayhi nangu ko ñu topp ko mooy la mooy nañu topp li mu digle bàyyi li mu tere nañu nekk ci li nga xamante nañu gëm ne moom la yàlla ab teg yónni ko yabal ko ci ñun xamal ko li nga xam ne moom lay bëgg ak li muy bañ ñun ñu war a topp toroxlu ci a ak yeneen bi sallallahu alayhi dem toroxlu ci borom subhaanahu wa jaamu ko ba mën a incarner baatu laa lii la lañu soxla ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waaye daa bëggoon yeneen bi peut-être que mu sauver ko loolu du dëgg de moo amul loolu ci xam-xam nga nañ nañ ñu def affaire bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ala jalalati li muy màgg màgg màgg màgg nga bëgg ko te nanguwoo ne yenent salaam nanguloo ko ko da ngay dem safara te fa ngay sax abadan yenent bi daal wax de waxuma la naan sëñ diwu comme que tubaab bi booba daa yéeféer la gaa waaye daa xaritoon nag moom xaw ma da ko bëggoon kon moom dañ ko sauver loolu képp ku jàpp loolu yow ci sa bopp man waxuma la boobu yéeféer bi de yow yéeféer nga parce que weddi li alquran wax képp ku gëm ne suñ diw sangam ak ku ma a doon moom ci boppam euh, maanaam sauvé na ab yiifir mu naroon a dem sawara mu jël ko yóbbu ko àjjana parce que tout simplement daf koo sopp daf koo defaral lu baax wala yu mel noonu waxuma la yéeféer bi moom mais yow mi gëm loolu yéeféer nga te sëriñ bi su ko waxee moom ci boppam génn na ci l'islam yéeféer la loolu dafa war leer parce que dafa am yoo xam ne ay mbir la yoo xam ne daa war a leer c'est-à-dire il faut pas que di tergiverser ay di xo déedéet non non non non dafa war a leer dafa war a leer loolu yenent bi sallallahu alayhi wasallam li muy màgg borom bi yenent bi jaamu yàlla la voilà jaamu yàlla la dëgg la ni soppeem la dëgg la ni xaritam la dëgg la ni moo ko gënal lépp et cetera yooyu yëpp am na waaye nag avant tout moom mooy jaamam moo tax mu ne ko qul in kaana lirrahmani waladu fa ana awwalul abidin ak innama umirtu an abudallah mukhlisan lahu din et cetera yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam amul lu gën a rëy le fait moom mu nekk abdullahi jaamu yàlla wa rasuluhu ak ndawam ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan abduhu d'abord wa rasuluhu dooga ñëw la de jaamam la xam nga lan mooy jaam esclave lay tekki esclave au vrai sens du terme bu gën a garaaw tey période bi esclavage yi ñu ñu ko doon am nga yor ab esclave sañ ci moom lu ne am sax droit de de vivre de vie et de mort ci moom et cetera sañ koo digal tere nangam nangam mën ko contrôler loolu du dara ci kanamu li képp kenn nekkee jaam ci kanamu yàlla du dara ci kanamu loolu loolu daa wara a leer daf non non loolu il faut mu leer mënu noo nekk leneen lu dul li jaam moo am na yenn expression yu ñu di dégg yoo xam ne vraiment expression wu ku la ku wérul dëgg dëgg dëgg mooy waxee noonu ku jàpp ne am na kenn ci sëriñ si nitu yàlla yi ku mën a poñe yàlla yow ci sa bopp mooy xamoo ku yàlla te moom mi wax ne bu dee am moom moom sëriñ bi wala nit moom nitu yàlla bi nee na man dama poñe yàlla moom ci boppam loolu mooy akbaru dalilin mooy preuve bi gën a mag bi wane ne moom ci boppam ci boppam mooy ki gën a réere yàlla ci mbindeef yi te bu boobaa tiituru nitu yàlla ci boppam bu la neexee gaaw ko dindi ci moom léegi léegi léegi parce que moom xamul ku yàlla yàlla dañ ko war a jaamu maanaam mi mi ngi mel ni rek tey non non non xaajul bay mel noonu mais exemple laa lay jox ku naan sama sama maître maam nekk jàmm imaginez traite négrière champ d'exploitation yi fële ca Amérique nga nekk fa nan da ngay sa maître pour mu def lu bëgg loolu maanaam jaam bi moom junni xelam mënu ko woon may loolu junni xelam du ko ko may ku xam na kuy yàlla si junni xel du may nga naan ay damay poñu yàlla xam nga lan ngay lan ngay xam abdun zalilun faqirun xaashi'un wajilun zu jaza'in atifun yàlla yàlla loolu ngay xam mais du amul leneen abdun jaam zalilun bu toroxlu lool te torox faqirun ku ñàkk amul dara xaashi'un koo xamante ne mi ngi tiit wàcce boppam ci kanamu yàlla wajulul jàq ngir jàpp ne est man ni ma mel ak li may def yëpp di jéem a dab bànneexu sama borom maam di jéem a dab def li neex sama borom di jéem a daw li ko naqari ndax loolu moom borom bi dàq d'accord na ci ànd na ci waaw wala déet jàq sa xol jàq ci loolu. zu jaza'in bi koo xam te ne ku lom la aasifun koo xamante ne sa yaakaar tas na ci lépp ci yàlla noonu ngay mel waaw noonu ngay mel loolu moy jàmm kooku mooy vrai nitu yàlla jàpp ne martabatul uluhiyya mu exiger nga jàppe noonu sa bopp ci kanamu ki nga xam ne mooy rabbun tabaraka aw rabbun taqaddasa aw rabbun ta'ala uluwan rabbiyallahu noonu ngay jàppe noonu nga koy ci kanamu kooku voilà mais nekk ci lu la neex maanaam yal nañu yàlla sàmm ñàkk xam yàlla amul voilà voilà comme li Cheikh Ahmed Tidiane doon wax radiyallahu anhu Seydi Muhammad al-Ghali radiyallahu anhu mu ne Cheikh Ahmed Tidiane daf doon wax euh, ne euh, doon wax souvent naan euh, wala aarifun illa min allahi xaaifu amul du kenn ku xam yàlla kenn du xam yàlla lulul ne day tiit ci kanamu yàlla maanaam day xam gëddëm da du am da day am yum dul ñeme koo gis mu ñeme yàlla ñeme farata yi ko yàlla mu am lum ciy dindi am fitu nekk ci li naqar yàlla te nga xam ne lii yàlla daf ko wax ne lii day daf koy bañ nga gis mu di ko ñeme xamal ne lu baree baree bare defe na ko lu askanoon teg la mu bàyyi ci ci yoonu yàlla ak la mu ceeb ak lamu ak ne ca la la nga xam ne yàlla d'accord ci gëm ko ci euh, gërëmu ko ku xam yàlla da koy jox gëddëm da koy jox cërëm day nekk ci xaqatu xaatu yi dëgg dëgg nam ko war a ragal donte loolu du loo xamante ne lu ñuy mën a daj la mais lu ñuy tendre vers la maanaam dañ cey jëm kon euh, yooyu yu mata bàyyi xel la waaye daal liñ ci bëggoon a wax mooy martaba bi yàlla exiger ci ñun ñu nangul ko ko mooy uluhiyya ay am na ku bind asamaan seeg ay nangam ki yooyu yëpp taxul nga gëm yàlla xam yàlla la bëgg ñu d'accord ne dañ ko war a jaamu te amuñu leneen suñu àdduna objectif principal lu dul ne ñun ay jaam lan yu war a jaamu yàlla mooy suñu objectif principal wa maa xalaqtu jinna wal insa illaa liya'buduni binduma jinne ak doomu aadama lu dul ngir ñu jaamu ma et yeneen bi sallallahu alayhi wasallam martaba bi tolloog loolu ci moom mooy ne moom mooy rasulullah ñun li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yàlla li soxla ci ñun ñooy dafa rafet ak dafa leen lii moo defoon lee dem na fële kii ne yooyu ba naam baax na mais gannaaw ba nga xam te ne d'accord nañ ne mboolem li mu jàngale moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fi indi loolu muy dëgg lu mu fi indiwul nañ xool ndax dëppoo nag ak li fi indi bu dëppoowee muy dëgg bu dëppoowul baaxul jeex na te yeneen bi sallallahu alayhi moom la yàlla yabal moom moo ñuy xamal tey fi mu toll mboolem mboolem dañ koy wax souvent mais baat la boo xamante ne c'est très important lu bari ñu koy répéter euh, c'est parce que c'est important mooy mboolem ñi nga xam ten nangul leen en tant que nitu yàlla ci adduna bi yëpp ñu njëkk ñi ak ñu mujj bu ñu d'accordoon ci nekk ci loo xamante ne benn mbir boo xam ne wuute na ak na boo xam yow nga bàyyi leen fi. non maanaam bàyyi leen fi dem roy sunna bi dafay ràññeeku ci yow maanaam amul loo amoo ci suwaa yow da nga ko war a def te roy sunna boobu noonu yow à partir du moment où yow nekk nga ci sunna boobu te ñoom nekkuñu ci yow yaa gën yaa raw su fekkente ne bien sûr tolloo ngeen yéen a des moo tax tagg wi gën a rëy ñu mën ko tagg ab jullit ku soobu ci yoonu yàlla ñu ne ko saaxibu sunna boroom sunna la ci sunna lay dox loolu amul lu ko gën a kawe mu fiite kaw lépp ci sunna rek lay dox waaw waaw mu gën a kawe lépp voilà mu am beneen martaba mooy wal asma wa sifat ginnaaw uluhiyya gi asmaa wa sifaat mooy tour yàlla yi ak ay melo yooyu mooy beneen martaba bi yooyu nag ala kasratiha ànd ak seen bëriwaay yëpp ndax tur yàlla ak yi lu ñuy amuñu fu ñeex comme ni ko alxuraan waxe maanaam yamuñ ci dix neuf yi ah dix neuf tur yàlla yi yooyu ñoom la ñu tuddaal asmaul husna maanaam ñoom ñooy ñoo coiffé yeneen tur yëpp da nga ñoom ñoo féete kaw yeneen tur yëpp loolu lay teg mooy quatre-vingt-dix-neuf et yëpp dañ leen a dugal ci biir te bu ñu xoolee ci Alxuraan ak sunna cent trente-sept ñoo ci rot yoo xamante ne yëpp dañuy dugg ci quatre vingt dix yi voilà et quatre vingt dix yooyu ñoom ñooy feeñ ci zahiru adduna bi et ñoom seeni baatin maanaam ñoom ñoo ëmb yeneen yi ci des yëpp ci baatin moo tax ala kasratiha seen bëriwaay yëpp mooy tur yàlla yi du amuñu fu ñu yem jeex ak ay parce que yàlla ci boppam amul luy am fu mu yem ak luy jeex amu ko te yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi naan allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaybi 'indaka ba xadis ba jeex ñu ci musnad imam ahmad xadis bu wér buur yàlla subhaanahu wa ta'aala yow mi nga xam ne boroom turu yàlla bi ah, boroom tur yu rafet yeeg melo yëkkatiku yi man sa jaam bi de maa ngi lay ñaan ci bépp tur bi kullis min huwa laka moo ñeel na la sammayta bihi nafsaka moo xam bi nga moo te nga tuddee ko ci sa bopp te nga tuddee ko sa bopp kon mooy tur yi nga xam tur yàlla moom yàlla moo ko tuddee boppam aw anzaltahu fi kitaabika loolu waaw lay nekk te nga wàcce ci sa téere bi ba tey aw allamta bi ahadan min xalqik wala boog mu nekk tur boo xamante ne da nga am ñenn ci sa mbindeef yi ñoo tànn nga xamal leen ko lool am na xadis bi leeral na ko foofu dañ ciy jàngee ne am na ay turu yàlla yoo xam ne yàlla mooy tànn ci mbindeef yi kuñ kum koy xamal ay secret la yooyu am nañ aw allamta ahadan min xalqik aw istasarta bihi fi ilmil wala boog mu nekk tur boo xam te ne yow yaa ko téyal sa bopp ci xam-xamu kumpa c'est pas parce que yéene woon nit ñi ñu xam ko mbindeef ñu xam ko déedéet c'est parce que mbindeef yi ni ñu pour ñu xam ko mais nag tur yàlla yooyu li ñuy bari bari bari bari ak melo yi laa yadxulu du dugg min ha ñoom àlallaah ci allah bi muy allah illa rahman du dul arrahman comme lu dul awir adu arrahman allahu alladhi xalaqa allah ak arrahman bismillah après arrahman a ci tegu bismillah arrahman rahim boobu ñoom voilà nafasu rahman yawma yaqumu ruh wal malaa'ikatu saffan laa yatakallamuna yawmal qiyaamati illaa man azina lahu rahman voilà in kullu man fi samawati wal ardi yawmal qiyamati amul kenn ci asamaan yeeg suuf si dara dara dara illaa aati rahmaani lu di dikkee ar-rahmaan abdan nekk jàmm. qul in kaana lir-rahmaan waladun waxal ne bu dee ar-rahmaan am na doom fa ana awwalu abidin man maay kii njëkk a jaamu arrahman ma man jaamu arrahman rek lan ma fi teg moom mooy allah moom mooy mooy yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam innahu lamma qama abdullah mooy ka arrahman wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala allah te ñoom ñaar ñoo dend te ñoo nuroo niñ leen di ñoo nuroo caractéristique carrément moo tax ar rek voilà wa ma min qalbin illa bayna asbu'ayni min asabi'ir rahman yataqallabuha kayfa yasha loolu la bi wax sallallahu alayhi wasallam hadith bi ñu ngi ci saxexe amul benn xol ci xolu doomu aadama yi ludul mi ngi ci diggante ñaari baaraam ci baaraami ar mu koy jàll bi du ko neex mooy soppandiku ci mbindeef yëpp ar-rahman allama al-qur'an moom la jàngalee al-qur'an ci turu ar-rahman boobu voilà ar-rahman c'est extraordinaire hmm. ar-rahman allah ar-rahman voilà ngeen allah wala boog ngeen woo ar-rahman qul ud'u allah aw ud'u ar-rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna noonu ko mën a woowee rek moom bur yàlla moom moo yor asma'ul husna yi asma'ul husna yi ñu ngi suuful ar-rahman ak ar-rahman moom rek mooy dugg ci allah kon nag summa topp nag taddu olu mu taddu xulu mu dugg jami'ul asmaa mboolem tur yàlla yi wax sifaat ak melo yi ala rahmaan ci ar-rahmaan euh, même as-sabuuru boo xoolee day dellu ci ar-rahmaan ak rabbu rabbu day dellu ci ar-rahmaan dinaa leen waxlu lu tax ñu dellu ci ah gis nga d'ailleurs sax ci ci niveau bu simple rek mooy niveau numérologie bi mooy partie bi gën jëlee même ar-Rahima ah, parce que Rahman deux cent quatre dix huit la bon ak alif bi nga xam ne moom mooy bi bi bi bi nekk ci diggante mim beeg noonu gi mooy euh, alif ku at deux cent quatre dix ar-Rahim deux cent cinquante-huit la Rahim mais soo ci yekkee euh, alif lam gi ah, boobu boobu deux cent quatre-vingt-neuf la mooy comme allahu akbar non du boobu mais euh, deux cent soixante-huit mooy mooy saburu moom boo ci yokkee alif lam gi effectivement foofu moom mooy moo lay jox deux cent quatre-vingt-dix-neuf comme rahman bi maanaam te rahman kon gis ak saburu sax day dellu ci rahman day dugg ci raxman te as-saburu moom mooy dernier bi maanaam moom moo mujjee yëpp tur yi moo moo maanaam boo tàmbalee ci suuf ba jëm kaw ar as-saburu ngay tëjewaate kon mi ngi mel ne raxman dafa dellu ci waat ci beneen forme mooy as-saburu te am na leneen lu koy mooy moom rabb parce que rabb en fait allahu rabb la moo xam ma na alhamdulillahi rabbil alamin voilà voilà aslamtu ma Sulaymaana lillahi rabbil alamin allah rabbul rabbu la te allahu rabbu rabbu mooy deux cent deux allahu rabbu mooy deux cent soixante-huit mooy dellu mooy saburu voilà yëpp day dellu moom day gis ñuy dellu duggante te même allahu akbar bi mooy deux cent quatre-vingt-neuf bi ñu doon wax ci euh, ar-rahim am na neneen nu mu bokkee ak waaye loolu leneen la mais Euh, parce que ci basmala bi moo tax ci basmala bi la ñu nduróowee parce que sirru mooy sirru bi sirru rahim maanaam secret rahim cinq cent muy sept cent sept cent quatre-vingt-neuf la voilà mooy kon sept cent quatre-vingt-huit quatre-vingt-sept ak alif ña yi nga xamante ne ñoo nekk ci kaw al ak ar ar-rahman maanaam ak kii euh, ar bi baaw basmala bi <coughs> bu mu làkku bu ci làkku mooy def 789 moo lay maanaam moo mu pour wax la am na rapport quoi gis nga am na rapport <coughs> voilà. <coughs> voilà et que Arash ci turu la ci buur yàlla yemmoowee subhaanahu wa ta'ala te xadamay rahman gis nga xadamay rahman ñaari dëggu tànku ar rahman loolu la xadis bi wax moo teg ci kaw kursi yu administration bi ci noonu lay déparé gis nga lépp ci ar rahman la déparé nafasu rahman ci am na ñaar wala ñetti jotaay ci ginnaaw waxoon nañ ko ni lépp tàmbalee jug génn ba feeñuwaay bi début ba fin bi lépp di dellu ci ci ar muy nokki ar rahman le souffle du de de de ar rahman donc le souffle du tout miséricordieux <coughs> kon gis nga ni lépp ci ar rahman lay dellu léegi nag wat tajalliyaatu feeñu waayu tur yi ak melo yi yëpp nekk nekk ci imma day nekk ndaal zaatiya mu nekk ko du nekk nekk borom bi subhaanahu wa mina zaati di tukkee ci nekk nekk borom subhaanahu wa ta'aala ala qulubi bani aadama ci xolu doomu aadama yi mais gisoon nañ ni ci ñi yàlla sopp mahbuub yu a yi ñi am martabatul mahbuub yi déedéet du ñi am martabatul mahabba de kese déedéet ñi <coughs> ndax nekk muhib bu baax la mais nekk mahbub bu mahbub mooy ku ñu sopp Habib nag dafa boole ñaar nekk muhibb ak mahbub mooy ku sopp ak kuñ sopp moo tax Habibullahi daa sopp yàlla yàlla maanaam yàlla da koo sopp mu sopp yàlla sallallahu alayhi wa sallam mooy alxabib way maa daal mu nekk ki nga xam ne maanaam feeñuwaay yooyu nekk feeñuwaay borom subhanahu wa nekk asma iya di ko jug turam yi wa maanaam tur yàlla yeeg melam di feeñ ci yow ci mboole mbir yi yata muy feeñu allah bur yàlla bi haa ci moom ala jamay ci mboole mbindeefam yi subhaanahu wa ta'ala kon ñu daal di foofu incha allah ba jotaay bii ñëw ñu jël leen encore benn par benn euh, <coughs> ci giyaatal <coughs> wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin